baada audu billahi min alsheytaani alrajim wa andir cashiirataka alaqrabiin waxfid janaaxaka liman ittabacaka min almuminiin fa in asawka faqul inni bari'un mimma tacmaluun wa tawakkal cala alaziizi alraxiim kon fii lañu yemoon ci laaya yi ci suñu boroom tabaaraka wa taala di wax yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi naan ko wa andir xuppal ashirataka al sa njaboot yi nga xam ne ñoo la gën a jege ci sa famille te nga wàcc sa li nga xam ne mooy sa mbagg yi mooy nga woyof ci ñoom li man ittabaaka ñeel képp koo xamante nii daf laa topp minal mu'miniina ci way ngëm yàlla yi ñi fay naa sawka léegi nag bu la nit ñi wu mooyee faqul waxal ne inni man bari'un dañ naa ba set wecc mimma taamaloon ci bokkaale gi ngeen nekk di ko jëfak mooy yàlla yi wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim dana nga wàkkir lu dong ci ki nga xamante ne mooy ki noot ci nguuram tafet da yërmandeem yaatu alladi ki nga xam ne fii lañ yemoon ñu ne woon dañuy ñëwaat fii ndax laaya bi wa anzir ashirataka al-aqrabin bi nga xam ne ci lu wàcc comme li sayyidatu Aïsha abu muusa al ashariyu ak seydinaa abu hurayra radiyallahu anhum xadiisu mawlaana abu hurayra wa mu ngi ci saxiixayn muy al imaamu muslim al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim ibnu al xajjaaj solo nañ ko ak seen sëriñ ak waa al ñoom imaamu tirmidi al imaamu al imaamu an nasaa'iyu Seydina Abu Hurayra mu ne bi laay bi wàccee lu mel nii rek la xadiisu Seydinatu Abu Muusa lu mel nii lay wax mu ne bi mu wàccee wa anzir ashirataka al-aqrabin yonent bi alayhi salaatu wassalaam borom bi ne ko woowal sa famille bi la gën jege dafa woowaa Quraysh daal di leen dajale wax ji mooy fa amma wa xas mu wax waa Quraysh waaye tamit di tudd seen botuun yi naan diw yaa bani Ka'b ibn ay yéen waa Ka'b ibn ay sama mbokk yi anqidu anfusakum minan naar mooy ne muccal leen génn leen muccal leen seen bopp li nga xam ne mooy safara yaa bani Murra ibn Ka'b yéen waa banu Murra sama mbokk yi ci waa Quraysh ibn Ka'b di doomu Ka'b way anqidu anfusakum minan naar muccal leen seen bopp ci safara yaa bani abdi manaaf yéen waa abdi manaaf di sama mbokk yi tamit anqidu anfusakum minan naar mooy mooy muccal leen seen bopp ci safara yaa bani haashim yéen waa banu haashim bi nga xam ne maam direct la ci moom ak ñi mu tudd sax kaw mu ne leen yéen anqidu anfusakum minan naar muccal leen seen bopp ci safara yaa bani abdil muttalib maamum direct yow yéen waa doomu abdil muttalib yi muccal leen seen bopp ci safara yaa faatimatu yow sama doom di Fatima bint rasulillah alayhi salaatu wassalaam anqidhi nafsiki minan naar muccalal sa bopp safara fa inni am na ci beneen riwaaya bi dane yaa safiya yow safiya bint abdil muttalib di sama baayam di sama bàjjen nekkoon euh, sœur ci papam bi abdallah ne ko muccalal sa bopp ci safara ba pare ne leen man manaluma leen dara fa yàlla dara booy nee woon benn bi mu ne laaj leen ma ci sama alal lu leen neex man ngeen ma laaj lu leen neex ci sama alal waaye nag mooy manaluma leen dara fa borom di tabaraka wa taala lu dul nag nga ne man ci riwaay ma muslim bi am na nag mooy mbokkoo goo xam ne dox na sama digganteeg yéen dinaa def lépp ngir jokk ko waaye manaluma leen dara fa borom bi tabaraka wa taala kon mbir maa noonu loolu la yonent bi alayhi salatu wassalaam waxoon waa Quraysh boobale ak mbokkam yi ñoom ñoo ñële <coughs> léegi nag suñu borom ne kon wa tawakkal wàkkiirlul alal azizir rahim ci ki nga xamante ne mooy ki noot ci nguuram arrahimi te yërmandeem yaatu mooy ki nga xamante ni yaraaka moo lay gis yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye yaraaka yow jullit bi na nga xam ne foo nekk moom sa boroom moo lay gis xiina takkum jamono ja ngay jóge boo jógee di julli boo jóg ci sa façon na ngay jóge yépp ak foo man di nekk xamal ne sa boroom mooy ki nga xamante ne nii moom moo lay gis de xiina taquum mooy boroom bi amul dara loo xamante ne sa dara daal di wul woo wul nekk koo xamante ne dafa dafa dafa dafa nëbbu ci moom de boo jóg di julli boo jóg di def lu baax boo jóg tamit di def loo man di def rek mooy ki nga xamante ne moom moo lay gis na xiina taqum wa taqallubuka ak sa jàllar beku yi fi saajidiina ci sujóotkat yi moom moo la doon gis léegi loolu boroom xam-xam yi ñee nañ wa taqallubuka ñenn ñi ne loolu mooy bi nga xamante ne mooy bi muy jàllar beku ci ndigg yonent yi alayhimu salaatu salaam ndax ñooy ay maamam jóge ci jaar ci seen digg yi di jaar ci loolu borom bi moom ni mu koy génnee moom alayhi salaatu wasalaam loolu jële nañ ko ci mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma wa taqallubuka ñeneen ña mooy booy rukkoo ak sujóot loolu ngay jóg di jàllarbeku di rukkoo di sujóot di jóg ànd ak ñiy julli mooy loolu fi saajidiina ci way julli yi ci mbooloo yi suñu borom moo lay gis boobu la am ñu ne wa taqallubuka fi saajidiin mooy ne mooy sa sa sa sa ni ngay ni doxe rek ci biir nit ñi di dem ak ñëw di leen dem ak ñoom di dikk di dem ci biir way ngëm yàlla yi ñooy as-saajidiin loolu jëla nañ ko ci al-imaam al-Hasan ibn Yasaar al-Basri rahmatullahi alayhi innahu dëgg-dëgg sa borom de huwa moom as-sami'u mooy aji déggaakoon bi al-aliimu mooy aji xamaakoon bi léegi muy ñëw nag di tëj fi saar bi gi kii mu ne hal unabbiukum ndax duma leen xabaare ala man tanazzalu shayatin ci ñi nga xam ne ci ñoom la shaytaan yi wàcc nekk seeni parandox seeni allié di leen wax di leen déey ay mbir yu yées ñu nekk ci mu ne tanazzalu dina wàcc moom shaytaane yi ala kulli affaakin athim képp koo xamante ni mooy mooy soskat nga afimin bàkkaarkat bu mag nga mooy ne seytaane moom nekkal fenkat rek gis nga waxkatu lu amul moom boo ko doonee léegi seytaane yi nekk say allié afimin bàkkaarkat nekkal di mooy borom bi léegi seytaane yi jarul sax nga leen di woo ñoom ñooy ñëw léegi seconde la lay jàppale yulquuna samaa ñoom nag ñooy sànni lii nga xamante ne mooy wax ji mooy kàddu gi nga xam ne moom la ñuy sàcc nga xamante ne nii noonu la ñuy def bu buñ ko sàccee ci malaaka yi ca niir ya daal di daw sànni ko ñi nga xamante ne ñooy seen mbokk bu xaabakat yi ci kaw suuf ak ñoo ñëlee suñu boroom nag ne wa aksaruhum waaye gis nga li ëpp ci gis nga li ëpp ci ñoom nag na ay ay expliquer kat lañ mooy li ñuy wax du dëgg mooy la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon rek benn dëgg la ñuy jël rax ko ak quatre vingt dix loo xam ne ay wax yu amul la nag mu ne kon nag li ëpp ci ñoom ñoon la de mu ne wa kon wax nañu ñi saytaane yi wàcc ci ñoom ñooy gaa yi mu ne wa léegi nag fii la ñenn ñi ne woon fii ba ni laaye yi jeexe ñeenti laaye yi ci des saar bi jeex ñoom ñépp ñi nga xam ne ñoom Madina la wàcc am ñeneen ñu ne mukk wàccul benn Medina lii Makka la wàcc mooy ne wa shu'ara li nga xam ne mooy nag poètes yi mooy taaxuraankat yi saddkatu way yi boo leen gisee ñoom surtout jamono yooyu dafa bari woon ñoo doon les influenceurs mooy ñi nga xam ne ñoom daanaka nit ñi ñoom lañ doon topp ci seeni wax muy muy saddkatu way yi comme niñ leen xame woon ci foofale ci arab yi yooyu léegi mooy équivalent wu façon journaliste yeeg gars yi nga xamante ni les hommes d'influence yi ci seen wàllu plume yeeg romancier yeeg caaxaankat yooyu yooyu nga xam ne ñi ci dul bind lu baax ñooñu ñun façon boobu mu ne wa shu'ara mooy gorom best-seller yi nga xam ne dara baaxu ci lépp di ay caaxaan mu ne wa shu'ara gis nga taaxuraankat yi gars yi nga xam ne saddukatu way yi yattabi'uhumul ghaawun te fii la turu saar bi jóge mooy ash-shu'ara yattabi'uhum gis nga ñi leen di saa su ne mooy nga xam ne lu ñu génn ñu ñu ñu ne ko xuuf jënd na mooy ñi nga xam ne ñu beew ñee leen di topp ñu mel ni ñoom foog nga beew jeng dëgg mën a topp gaa yu mel noonu mooy ne ci yi ñuy wax mu ne alam tara ndax gisuloo da ngaa bëgg a loolu borom ni maa leen wax alam tara ndax gisuloo annahum kana ñoom fii kulli waadin ci mooy ci xuruuna rek yahimuuna ñu ngi fay xuus di wax loo xam ne amul de waaye alam tara ndax gisuloo annahum kana ñoom fii kulli waadin mooy ci fànnu way wu nekk ci wàllu taaxuraan mooy di bu ñu waxee di tagg nit li ñuy tagg waaja du dëgg waaye buñ koy jam di ko wax loo xamante ne nii du noonu di ko ŋàññ mooy la ñuy ŋàññe du dëgg loolu la al imaamul Hasan ibn Yasaar wax ne alam tara annahum fii kulli waadin yahimun mooy ne dañuy dugg nga gis leen ñuy xuus ci li nga xamante ne léeg-léeg ñu ngi ñu ngi ŋàññ nit ñi léeg-léeg ñu leen di ñu leen di jéem a tagg ci loo xam ne dara dema ci woon lépp ci neen la tegu moom lay wax nii waaye ci xur wu ne rek yahimuuna dëkk bu ne nga gis leen fa ñuy xuus di wane naan ne tey ñoo génn bii seen playlist bi génn na gars yi topp ci ñu naan nañ ko a anañ def ñu dédicace waaye tamit waaye muy daal di jël ay yu mel noonu ko waa xur wu ne nga gis leen fa ñuy xuus di caaxaan di fo kese wa annahum te ñoom yaquluuna dañuy wax maa laa na loo xam ne duñu ko def de gis nga bés boo leen déggee ci seen way yi ñu naan diw sàngam bés sàngam ñoo ko defoon nii ñoo dinañ def lii bu luy xewee ba lool xew dara duñu ko def ñoom li ñuy wax ak wuteeg li ñuy def amanu ba mu des ñi nga xam ne ay saddakatu way lañ nag bekk ñi nga xamante ne way ngëm yàlla lañ illa alladina amanu ba mu des ñi gëm yàlla wa amilu saalihaati tey jëf-jëf yu baax wa zakarullaha kathiran tey yàlla gu bari wantasaru tañu fayyu min ba'di ma zulimu ginnaaw bi nga xam ne ci lañ leen tooñ dal ci kaw l'islam ndax l'islam dafa soxla ay plume yoo xamante ne ñooy défendre diine ji te tamit bu ñenn ñi bu ñu ëndee fi caaxaan ci l'islam bi yoo xam ne ay plume ay clavier ay ay ay poète yoo xamante ne nii yu saf di ko fëgg di wane gaa yi li nga xam ne mooy dëgg gi teg seen neen di fële waaye bàyyi gaa yi rek ñu nekk fi yor mbir mi yor média yeeg di wax lu neex di diaboliser l'islam ñépp toog di naan di naan li ñuy bind loolu lu ñaaw la léegi nag mu ne wan tasaru gaa yi fayu min ba'di ma zulimu ginnaaw ba nga xamante ne nii moom lañ leen tooñ lool moo tax shi'ru da ngay gis shi'ru bu baax ak shi'ru bu bon képp mooy euh, shi'r yi nga xam ne moom la Seydina al-Hasan euh, ibn Saabit radiyallahu anhu doon wax yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom Abdallah ibn Zibara <laughs> waa Abdallah ibn Zibara moom moom kaala quoi moom parce que ci waa Quraysh la bokkoon doon sàdd way yu garaaw yu garaaw la doon dóor yonent bi alayhi salaam mais bon après dafa tuub quoi après di rëccu yu rafet la def après mais ak Abu Sufyan Abu Sufyan ibn al-Harith mais ci la woon nekkoon Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib moom bàyyi tax mooy bàyyi taxu yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo ko juróom mais way yu garaaw la doon wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais après dafa tuub mu ne ba mu des gaa yooyu illa alladhina amanu ba mu des ñi nga xam ne dañoo gëm comme ñu mel noonu wa amilu saalihaati ginnaaw bañ defee yooyu doon wax poète yu teguwul waaye tegu ci yoon léegi nag di jëf lu baax wa zakarullah ñuy tudd borom bi kat yaram lu bari moo tax moom luy la wan tasaru kon ñu fayyu min ba'di ma mu ginnaaw bi ñu leen tooñee wa saya'lamu alladhina zalamu te dina xam xel séef naa xam ñi nga xam ne ñoom ñoom lañ tooñ mooy tooñkat yi bokk tooñkatu seen bopp yi bokkaalekat yi ayya munqalabin ak ñi nga xam ne seen way yi loolu lañ ciy tooñaate ayya munqalabin ana fan banuk jal wal jàllar beku yanqalibuuna la ñuy jàllar beku fa lañ leen di dajale fa lañ leen di yóbbu ginnaaw dee mooy ne dina nga xam bu ñu faatoo ci noonu nekk di tooñ nit ñi ko wax lu dul noonu fan la ñuy mujj wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbika